an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabi s-saalisi wal 'ishriin fil hadiisi s-saadis kon ci jotaay al ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ah, ñu ngi woon ci ba léegi ci hadiisu ummul hakami ummul mu'minin Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha wa ardaaha bi mu duggee mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa dugg ci moom illa allah toskare de ñeel na arab yi ci xam ne mu ngi jege ndax ubbi nañ ci barrière Ah, baaraas dañ defalaloon Yaajuuj ak Maajuuj lu toll nii mu daal di wër def wërngël diggante baaraam ak géej bi ak bi muy sàbbaale sayyidatu Zaynaba radiyallahu anha nee na man yonent mi alayhi sa wa salaam mu ndax dañuy dañuy te ñu baax ñi nekk ci ñun nee na yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne ma waaw waaw idaa xabas bu dee ne mbon dafa bari gisoon nañu ci jataay bii ñu génn ñu ngi woon ci njàngat yi ba léegi côté bi nga xamante ne nii li ci alquran wax waaye lu jiitu gisoon nañ ya juuj ak ma juuj fan la tur yi jóge waaye ñooy ñan est min zurriyati adam est ci sëtu maam aadama yi alayhi salatu wassalam lañ bokk wala déet gisoon nañ comme ni nga xam noonu la ko al imam alhafiz ibn kathir rahimahullahu leerala woon ci al bidaaya wan nihaaya ken aha kay ci ñoom laa ci tegtalam wa ginnaaw gi gisoon nañu li nga xamante ne nii mooy euh, li ci alquran wax ci ñaari laaya yooyu benn bi nekk ci suuratul kahf beneen bi nekk ci suuratul anbiya alayhimu salaatu wassalaam suñu boroom nekkali fi ci aay bu njëkk bi du ñu fi newee ci kaw suuf di yàq beneen laaye bi nag bu mujj bi mooy li nga xamante ne nii yawmal qiyaam buy jege ci ashratu saa ci li nga xam ne mandargay saabuy jege ñoom ñu ñëw di fi def li nga xam ne mooy nan la ñuy def ba génn gisoon nañu aaya yooyu waroon a dugg tey ci suñu laaj yi ñu doon tontu ba léegi hadis yi nan la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam leerale ci suñu ñu génn am na benn hadis boo xam ne jotoon nañ ko du tudd ndax mooy bi al imaam al hafiz ibn Kathir rahimahullah doon dëgëral le fait ñoom ci njabootu maam Adama alayhi salaatu wasalaam lañ bokk. bi nga xam ne ci la naan yonent bi alayhi salaatu salaam hadis bi nekk muttafaqun alayhi muy hadis Seydina Mawlana Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu hadis mel noonu ki nga xam ne it mooy al imaam euh, euh, Abu Hurayra it solo na lu mel noonu radiyallahu anhuma kene keroog yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne yawmal qiyaam borom bi danaan yaa Aadamu e yow Aadam ibas basa naar ne ko ibas yebalal basa naar ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy dem sa ci sa euh, xeet nee na kon loolu lépp di wane ne kon ñoom ci lañu ba sahaaba yi tiitoon radiyallahu anhum mu ne leen kenn de mu ne leen jarul ngeen di tiit ndax mille yu nekk hein yooyu moo wax ne génn ci neuf cent quatre vingt dix junni bi génn ci junni bu mang euh, kenn kete mucc ñi ci des ñëpp safara mu ne mais ñooñu daanaka milliers ñooñu ñëpp presque ñu ëpp ñoom ñëpp presque ci Yaajuuj ak Maajuuj la waaw kon nag loolu lu ama am solo la leeraloon nañ la tekkiwul ne ah kon nag doomu aadama yi kon kenn du ci dem sawara moom <laughs> yéeféer beeg ñi nga xamante ne doo déet loolu xa gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a ñëw nag kon ci xadiis yi bokk na ci xadiis yooyu li nga xam ne moom la al imaamu Ahmad ibnu Muhammad rahmatullah alayhi daal di solo ci musnad bi ci sanad boo xam ne bu wér la al imaam ibnu Kathir nee na sanad bi sayyidun euh, jayyidun qawi ndax ñi nga xam ne ñoo nekk ci càllale bi rijaalu saxiix lañ mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ñuy ci sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne inna ya'juuja wa ma'juuja la yaxfiruuna sadda kulla yawm xatta idaa kaaduu yarawna shucaa'a ash-shamsi qaala alladii calayhim irjicuu fasataxfiruunahu gadan fayacuuduun fayacuuduuna ilayhi ka ashaddi maa kaana xatta idaa balagat muddatuhum wa araada allahu an yabcasahum cala annaas xafaruu xatta idaa kaaduu yarawna shucaa'a ash-shams qaala alladii alayhim irji'uu fasataxfiruunahaa fasataxfiruunahu gadan inshaa allah wa yastafnii faya'uuduuna ilayhi wa huwa kahay'atihi hiina tarakuuhu fayaxfiruunahu wa yaxrujuuna alaa nnaasi fayanshifuuna almiyaah wa yataxassanu annaasu minhum fii xusuunihim fayarmuuna bisihaamihim ilaa assamaa fatarji'u wa alayhaa kahay'ati ddam fayaquuluuna qaharnaa ahlal ard wa alawna ahla sama voilà kon nag mu ngi noonu ma ne xadis jeex sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na mu ne gis nga waa Ya'juuj ak waa Ma'juuj de muy Gog et Magog mu ne gis nga ñoom ñooñee bés bu yàlla def la yahfiruuna as-sadd kulla yawm gis nga barrière boobee Sayyidina Zulqarnayn daal di woon def te ñu gisoon ko ci jotaay bii ñu génn ci suuratul Kahf bés bu yàlla def dañ koy fexee bënn gas ko ngir déjjati ko ngir mën a génn continuer seen yàq gi ñu doon yàq ci kaw suuf waaw ne noonu la ñuy def hatta idaa kaadu ba ni nga xam ne tuuti rek yaraw na shu'a ash-shams ñuy gis ah. ceeñeeru jant bi rayon jant bi yiy jóge ci ci ci ci barrière ba fële buñ ko tojee ñuy gis muy commencé ñu koy waaj a gis ki nga xam ne qaala alladhi alayhim ki nga xam ne moo leen jiite loolu ñu ciy xamee ne kon ñoom ils sont organisés ndax am nañ un chef waaw am na ku leen jiite ne leen irji'u dellu leen fa sayahfirunaha fa sayahfirunahu ghadan ne leen dellu leen bu subaa bi ngeen ñëw ñu continuer ko ndax li ñu defe bareetul sauf ko bu ñu dellu seewaatee ñu fekk mbir mi ka ashadda ma comme ni nga xamante ne nii noonu la gën a dëgëre mooy ñu ñëwaat borom bi delloowaat affaire ba na meloon waaw noonu daal la ñuy nekk borom bi delloowaat ko ñoo ñu gasati ba nga ñëwati bay daal bay waaj gis daanaka di gis ceeñeeru jant bi ñu ne waxaat lool saa bu ñu defee noonu noonu la ñuy def du ñu ko mas a àggale. ba bés bi nga xam ne ci la ñu naan insha allah ki leen jiite ne bàyyi leen ba suba ah dinañ ko àggale insha allah bañ ko waxee bañ xëyaatee ñëw fekk mbir ma ne fa ñu yemoon ci lañ ko daaneel ak mbir mi daal di génn commencé dugg ci nit ñi def seen ravage yi nga xam ne moom lañ gisoon ci laay euh, anbiya bi fa idha hum min kulli hadabin yansilun waaw bu ko defee ñoom ñu nekk ci kaw tund montagne bu na ñuy wàcc waaye di def ay descente yu gaaw di jiiroo nit ñi di leen sëqatoo waaw kon loolu ba ni xadis bi jeexe dinañ ci ñëwaat insha allahu taala borom bi war nañ ko continuer benn yoon comme ça xadis bu ñu romb bañ cee ñëwaat mu ne bu ko defee bu ñu génnee wa yaxrujuuna ala an-naas fa yanshifuuna al-miyaah fa yaxrujuuna ñu génn ala naas ci nit ñi waaw fa yanshifuuna al gis nga ndox yépp la ñuy ngecc lépp la ñuy dóor mu daanu naan ko mu jeex waaw dañ koy dóor mu daanu nit ñi nan la ñuy def wa yatahassanu an-nasu minhum fi husunihim nit ñi nag di di di aaru di laqatu ci ñoom ngir bañ seenu ay ngir bañ bañ a dajeeg ñu mel nii ñu yées ñii waaw ñu daal di daw nit ñi di di di di hmm? nekk ñoo xam ne dañuy aaru di protéger wu di utu ñu rëcce waaw loolu dinañ ñëw xadis bu koy gën a leeralaat riwaayu imaam al imaam at-Tirmidhi ak imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhima mu ne nag bi nga xam ne ci lañu noot waa suuf jullit ñi dinañ la wax seen mbir te tamit Yaajuuj ak Maajuuj fan la situé wu ci ashraatu saa dinañ ci ñëw léegi insha allah mooy mais ñoom kañ la ñuy génn hein kañ la Yaajuuj ak Maajuuj di génn ci kaw suuf waaw gis nañ ci yi ñu waqtaraba al-wa'du al-haqq waaw fekk ñoom bu ñu ñëwee noonu digg dëgg ba bi Seydina Zul Qarnayn ni doon naan leen fa idaa jaa wa'du rabbi mooy dig boobu di yawmal qiyaam jege si waaw kon fan la situé wu dinañ ci ñëw ci ashratu saa la Yaajuuj ak Maajuuj di ñëw ak après ñoom noonu mooy xew insha allahu taala kon nag nit ñi di laqatu fi husunihim fa yarmuuna bi sihamihim ila as-samaa biñ demee ba ñu jël seen kii ne comme que noot nan nit ñi ñu jël nag seen xeej yi di ko sànni ci asamaan ak seen xare seen yi ñuy xare mu mu dellu ci ñoom xonq mel lu am deret ñu ne ah qaharna ahla al ard noot nañ waa suuf wa alawna ahla samaa te waa asamaan daal dinañ leen noot waaw ci noonu fa yab'athu Allahu alayhim naghafan fi aqfa'ihim fa yaqtuluhum biha ci la borom bi tabaaraka wa ta'ala di leen yónnee ay sax yoo xam ne en général ñooy nekk ci bakkanu euh, jur ji ñoom la leen borom bi di wa euh, di di di yónnee mu daal di leen jeexal Allahu akbar sax yi daal di leen jeexal. ñu mujj nekk ñoo xamante ni nii dañoo ne këndëng daal di wàcc daal di faatu waaye loolu nan la lool loolu nan la amee loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi ñu koy nettali ci xadiisu Seydina Nawaas ibn Sam'aan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu xadiis boobu qad rawaahu al imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhi ci xadiis bu gudd boo xam ne ndaj jàll doon. la doon la doon la doon nettali ñu xame ci ne ci la ñuy xame ne ki nga xamante ne nii mooy dajjaal moom mooy njëkk ñëw ki nga xamante ni mooy ñoom Yaajuuj ak Maajuuj ma ne la waawoo waaw dajjaal masiixu dajjaal dina ñëw ba dem Yaajuuj ak Maajuuj daal di ñëw te ñoom sorewul ma ne ma déet way ma ne la waawoo wallahi waaw wal hadiisu qad rawaahu al imaamu muslim ibn al hajjaaj rahimahullah naka noonu sëriñam di al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal ak al imaam abu daawud al imaam at-tirmidhi ak al imaam ibn maaja ñu jëlee ko ci saxaaba bu siiw di an-nawaas ibn sam'aan al-kilaabi radiyallahu ta'ala anhu ash-shaami ci hadiis bu gudd kon di nettali mbiru masiihu dajjaal di nettali masiixu dajjaal mi nga xamante ne ak mbonam leer na waaw ak ni nga xam ne loolu lay ñëwee di yàq ci kaw suuf ak lan la fiy def ñaata fan la fiy def ak bés yoo yële ak fan lay dugg ak fan la dul dugg ak ni nga xamante ne noonu la ko Seydina Isa ibn Maryam alayhi salaatu wassalaam di daal di ñëw daal di koy faat waaw waaw léegi bi nga xamante ne nii ci la loolu xew Seydina Isa ibn Maryam daal di faat Masiixu Dajjaal ci baabu ludd mu nekk buntu ludd benn dëkk la bu nekk fi nga xamante ne mooy Jérusalem fee ci Baytul Maqdis dégg naa nag sama benn sëriñ bu nekk Égypte mu ne baabu ludd foofu mooy fi aéroport Ben Gourion nekk léegi waaw bu ñu xamoon na jamono yooyu ñoom imaamu ñu ngi koy wax bi nga xam ne moom lañ koy sara ndax foofu yëpp kaana bilaad islam waaw foofu di wax naan fee la nekk ci baytul maqdis mooy buntu mooy mooy sàngam ak sàngam sama sëriñ boobu di Cheikh Mouhammad Hassan rahmatullahi alayhi wa hafidah dégg naa ko mu mooy fi nga xam ne mooy aéroport Ben Gourion muy aéroport Israël bu mag bi nekk Tel Aviv Tel Aviv foofu nële foofu ci Ben Gourion foofu fa la bayt ludd baabu ludd foofu la ne foofu la Seydina Isa ibn Maryam alayhim asalatu wasalaam di raye nga xamante ne mooy Masiixu Dajjaal waaw Allahu akbar léegi Seydina Isa alayhi salaam ñëw mbooloo mi nga xam ne ñooy jullit ñi nga xam ne borom bi daal di loon na leen musal muccaloon na leen ci Isa ci ci ci masiixu dajjaal yonent bi alayhi salaatu salaam ne fa baynama huwa kadhalik id awha allahu ila Isa alayhi salaam inni qad axrajtu ibaadan lii laa yadaani li ahadin biqitaalihim fa harriz ibaadii ila tuur wa yab'athu Allahu ya'juuja wa ma'juuja wa hum min kulli hadabin yansiluun la yaa ngi succession yem waaw bi ñu rayee Dajjaal ñëpp ñi nga xam ne borom bi daal dina leen muccal Seydina Isa alayhi salaam mi nga xam ne mooy rey Masiixu Dajjaal waaw te jamono jooju Seydina Isa di ñëw ci la al-Mahdi al-muntazar bi fee waaw. moo tax Seydina Isa biñ ne ko jiiteel mu ne seen imam mu ngi ci seen biir kooku mooy al-Mahdi al-Muntamar voilà léegi yonent bi ay saa saam ne bi ñu nekkee noonu rek borom bi daal di wax yu Seydina Isa alayhi salaam ne ko inni man kat axrajtu ibaadi ibadan lii damay génne ñoo xam ne samay jaam la mooy maa leen bind ba jaamu yàlla yu sell de déedéet mooy ñii lay wax mais mooy mbindeefu yàlla lañ wax ko Seydina Isa ne ko dama leen di génne seenu génn jot na waaw laa yadaani li ahadin bi qitaalihim amul ñaari loxo ngir xare ñoom loolu mooy lan bu ko arab waxee mooy kenn amul kattanu xare ñoom kenn mënu leen a résister dañ lay faagaagal ndax seen bariwaay mooy gaa yooyu di mooy ñan mu ne nag mu ne Seydina Isa alayhi salaam fa harris ibadi ila tuur jëlal sama jaam yi ma gëm te ànd ak yow demal ci tuur tuuru Seynaa nga daal di fay làqoog ñoom foo fële waaw foofu dinaa def ne ñoom waa Yaajuuj ak Maajuuj duñ leen mën a agsi ci ñoom waaw jullit ñi keroog xadiis yi leeral nañ ne dañ fay nekk xiir xoolal déglul <laughs> waaw yeneen ci ma lay saar saar ne wa yab'athu Allahu ya'juuja wa ma'juuja wa hum min kulli hadabin yansiluun bi mu waxee lool Seydina Isa alayhi salaam mu dajale gooy ngëm yàlla yépp ñu dem Tuur ci la borom bi nag yebal ya'juuj ak ma'juuj mooy li hadith liñ gisoon sànk doon wax xel mooy yonent bi alayhi salaam doon wax naan dañ koy bënn saa su ne ba daanaka ñu muy waaj a gis euh, euh, le bout du tunnel gis jant euh, ceeñeeru jant bi ñu ne lañ bàyyi ba suba bu ñëwee fekkaan borom bi delloo ko na mu meloon dëgër fëcc ñu ñëwaat defaat ba defaat noonu bés bi ñu naan insha allah ke leen jiite buñ fa lañ koy fekk bés boobu nag bés bii lay xew xaw moo tax moom la naan fa yanzilu fa yab'athu allah borom bi yebal ya'juj wa ma'juj ya'juj ak ma'juj wa hum te ñoom min kulli hadabin yansiluun comme niñ ko gisoon ci laayi jataay bii ñu génn ci fu kawe fu nekk ñu ngay wàcc waaw garaw mais di wàcc di way përëx rëx fu nekk gaa yi gaa yi gaa yi gaa yi muy dë ñu occupé la terre waaw fa yamurru awailuhum buhayrati tabariya fa yamurru mu romb awailuhum ñi njëkk a njëkk a génn ci ñoom ci Yaajuuj ak Maajuuj Gog et buhayrati Tabariya benn njiit su ndaw mu nekk Proche-Orient waaw tuddoon Tabariya tudd Tabariya bu ñëwee fa yashrabuuna maa fiihaa la fa nekk ndox lañ naan fuuf moom lay wax ci ara ci fële ne fa yamshifuun dañuy naan nekk lépp ndox source d'eau yépp il waa ay róon ay róon bi nii lépp la ñuy naan dara ay sóon ay seen ay lii doo da di naan nii dañ naan ko fuuf naan ko waaw tël lañ koy dóor saay mel ni boobu maro ñu jox ko butéelu ndox ni mu ko naan tël lu raw noonu la Yaajuuj ak Maajuuj di la day waaw fa yashrabuna ma fiha ñu njëkk noonu lañuy def léegi nag vague bi ñëw seen gannaaw wa yamurru axiruhum fa yaquluun laqad kaana bi hada marra ma waaw ña mujj mooy beneen banque bi ñëw agsi ñoom itam maraale mar fekk foofu amatul ndox di leen am ñu naan eh mais fii amoon na ndox mooy kon foofu bokk na laata Sayyidina Zul Qarnayni di leen tëj foofu bokkoon na fañ doon yàq ndax a nañ eh fii amoon na ndox ah fii ma sonn na ndox <laughs> waaw. yeneen tubaab yi saa saa ne wa yuhsaru nabiyullahi Isa alayhi salaam wa ashaabuhu xatta yakuuna ra'su thawri li ahadihim xayran min mi'ati dinaarin li ahadikum al-yawm waaw mu ne Seydina Isa alayhi salaam foofule ñu nekk ca Tuur borom bi tëj leen foofule ñu nekk foofule mënuñoo génn waaw wa ashaabuhu ak àndandoom ya mooy way ngëm yàlla yi xatta yakuna ba ni nga xam ne sonn nañ fa coono boo xam ne jot fa ay marak eh, xiif loo xam ne. gis nga rasu sawri boppu nag boppu nag tête de veau ah li ahadihim ngir kenn ci ñoom xayran moo gën fuuf min mi ati dinaarin li ahadikum tey yéen des bii may wax ak yéen yonent bi saa saa yéen sama saxaaba yi gis nga mi atu dinaar cent dinaar téeméeri dinaar nga xam ne dinaar pièce en or la woon à peu près ay côté deux cent cinquante euros jàpp trois cent euros la côté yooyu jàpp quatre cent sax. nga am ci cent waaw mu ne lu toll noonu yéen ñoom benn bopp nag moo leen gënaloon loolu lépp ndax xiif bi ñu nekkee noonu nag fa yarghabu nabiyullah isa alayhi salaam wa sahaba ah sayna isa ak jullit ñu xemmeem daal di ñaan seen borom mooy ñu ñaan seen borom ngir mu teggil leen coono yu ñu nekk borom bi nangu seen ñaan fa yursilu alayhim fa yursilu alayhim hijaara fa yursilu alayhim an-naghaf fi riqaabihim daal di yónni li nga xam ne mooy ay sax yi nga xam ne moom lañ doon wax sànq ci sànq bi ñuy jeexal xadiis bële en général ci bakkanu gëléem yéeg yooyu la doon nekk ak ak ak ak xar yooyu moom la borom bi yónni fii riqaabihim ci seen los yi fa yusbihuna farsa ka mawti nafsin wahida ñu muddu nekk ñoom ñëpp dee waaw ñu daa ñu dee ñoom ñëpp waaw mel ni deewu benn bakkan ci kaw noonu nag noonu la waa Yaajuuj ak Maajuuj di di di di faatoo ah nettali bi jeexagul wal hadiisu qad rawaahu al imaamu Muslim fi kitaabil fitan wa ashraatu as-saa'a baabun zikru dajjal waaw foofu la ko ënde waaw hadith deux mille neuf cent trente-sept moom lañ nekk di wax nii waaye jëluñu lépp ndax dafa gudd waaw foofu la ko al imaamu muslim rahmatullah alayhi yow daal di indee mu ne léegi nag bi mu demee noonu ñu faatu ñoom ñëpp summa yahbitu nabiyullahi isa wa ashaabuhu ila al ard sayyidina isa alayhi salaam ak àndandoom yi ci way gëm yàlla yi ñu daal di wàcc ci kaw suuf waaw ñu wàcc jóge fa nga xam ne mooy sa tuur ba agsi nag fi nga xamante ne mooy ci biir réew mi wàcc jóge foofu la ñu demoon ngir mën a rëcc borom bi waxoon leen dem leen ngir ñu rëcc ci euh, ayu Majuuj ak Yajuuj ak Majuuj di Gog et Magog léegi nag mu ne bi ñu wàccee falaa yajiduuna fil ardi mawdi'a shibrin illaa mala'ahu zahmuhum zahmuhum wa natluhum fa yarghabu nabiyullahi Isa alayhi salaam wa ashaabuhu ila Allah fa yursilu Allahu tayran ka a'naaqil buxt fa tahmiluhum fa tatrahuhum haythu shaa'a Allah waaw mu ne bi ñu wàccee mais turuwul benn empas mooy distance bu ndaw lu tuuti rek ab jéego lu dul ne fu ñu teg seen tànk fekk gis nga seen yaramu mooy seen koor yi seen cadavre yi ñoom Yaajuuj ak Maajuuj mu ngi fees del waaw fees del ba pare seen xet gu naqari gi dégagé ci seen koor yi waaw yonent Yàlla Isa alayhi salaam daal di ñaan ak mbokkam ya ñu ñaan borom bi borom bi wàcce ay picc yoo xamante ne nii ah ka a'naqil bukht gis nga seen euh, picc ya nañu ngande ah comme comme comme comme doqi géléem yooyu nga xam ne dañuy am boos waaw Allahu akbar ngànt fa tahmiluhum picc muy picc yi ñëw di leen yëkkati di leen cob di leen yëkkati fa tasruhuhum haythu sha Allah ñu sànni leen fa nga xam ne foofu moo soob borom bi tabaaraka wa ta'ala seen koor thumma yursilu Allahu mataran la yakun minhu baytu malarin wala wabanin fa yaghsilu al-arda hatta yatrukaha kadh-thalath thumma yuqalu lil-ardi anbiti thamaratik wa ruddi barakatik fa yawma'idhin ta'kulu al-'isabatu min ar-rummanati wa yastadhilluna biqihfiha wa yubaaraku Allahu lahu wa yubaaraku fi fi ar-risl hatta inna al-liqha min al-ibli takfi al-fi'ama min an-nas wal-liqhata min al-baqar la takfi al-qadilata min an-nas wal-liqhata min al-ghanam la takfi al-fakhdha min an-nas fa baynama hum kadhalika idh ba'atha Allahu rihan tayyibah kon mu ne borom bi nangu seen ñaan wàccee leenu taw boo xam ne bàyyiwul benn kër du këru taax yi du këru àll yépp la ñëw setal borom bi setal ci suuf ba li nga xam ne bàyyi kel zalaka mu leer naññ mooy ndox mi mel ni ab ab ab ab ab ab mooy la fi salte woon seen koor yi yëpp dañ salte yëpp ndox mi ñëw ñëw ñëw setal leen waaw moom la naan kel zalaka ñii ne mooy mir at am ñu ne mu comme seet am mooy fu ndox yi dajaloo dafay dem leer ba boo xoolee ndox mi di gis la ci suuf tellement borom bi setal na suuf waaw nee na nag bu karoogee ci la borom bi naan suuf. am bi ci samaratak sa alal say meññeef nit ñi sonnoon nañu way ngëm yàlla yi bi fi ñoom ya juuj ak ma juuj waaw léegi nag barke yi ñëwaat ba nañ jeexe loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala kon gis bu ñu fi ñëwee mooy bu Seydina Isa alayhi ñëwee bu fi ñëwee ci la yaajuuj ak maajuuj ñëw faat Dajjaal nekk ak jullit ñi di wax suñu boroom wax ñu ne ko demal tuur nga yóbbu fa jullit ñi ndax am na ay samay jaam yoo xam ne maa ngi leen di wàcc ñooy waa Yaajuuj ak Maajuuj fa idaa hum min kulli hadabin yansiluun waqtaraba al-wa'dul haqq kon nag mbir maa ngi noonu kon xam nañ fan la situé moo tax ñoom ñoom Yaajuuj ak Maajuuj tuuti lañ ciy teg tuuti bu bu bu dajjaal demee ñoom ñu ñëw waaye <clears throat> ñoom bu ñu ñëwee gis ne kon yow man xiyaam xewagul ndax xadis bi xoola bu ñu continuer xadis bi liñ di yoon sànk yeneen ne dina suuf si day borom bi daan ko barkeel ak génneel sa ñi meññeel warul di barakatik nañ ko jeexal ba pare te nga delloo sa barke bii la yàlla defaloon nit ñi di ci man di xéewloo ci façon yi sax ci yow mu ne bu keroogee mbooloo mi dina mel ne mbooloo dinañ lekk ci garabu goo xam ne garabu rummaana rummaan euh, rummaan mooy grenade wala sa sàppooti <coughs> benn la ci ñaar yooyu de <coughs> rummaan mooy grenade wala sàppooti benn la ci ñaar yooyu <laughs> waaw <laughs> garabu sàppoon nit ñaa ngi ciy ba suur ba pare di kerlu ca seen garab ya borom bi tabaaraka wa taala daal di barkeel li nga xam ne mooy soow yi génn ci nag yeeg xar yeeg yooyu ba ni mu tudd noonu nee ginnaaw loolu mu ñu dem tuuti ngir man a gaaw mu ne fa baynaahum kadhalika iz ba'atha Allahu rihan tayyiba biñ nee noonu ci la borom bi di yónni <coughs> li nga xam ne mooy. ngelaw loo xam ne gu sell la waaw mu jàpp leen nag fa ta'khudhu tahta abatihim fa taqbidu